خير ضيف أتى bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen baalu àq fas rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xuquqil iman moo koy ànd ak ci weeru koor gi ba tey jii di bis bi nga xamante ne ci lañ war a mottali liggéey bi ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Cheikh Abdou Mbacké sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom sëriñ Cheikh Mbacké génne Fatma comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon. jéggulu rek ci xaw a tàmbali gi xam naa ne kenn ku ne xam na ni mu demee incha allah xam naa ne kon njëkkante waxtu wi rek dañu dañuy dugg ci liggéey bi rek jox sëriñ Cheikh Abdou Mbacké sëriñ Cheikh Abdoul Ahad ci tomb bi nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey te mooy al muridiya amama tahaddiyat al i'lamiyya wa tanzimiyya mooy muridisme ci kanam défi yi nga xamante ne ay défi communication la ak défi organisation xam naa ne incha allah li ñu li mu waajaloon sax da dul xaj ci waxtu wi ndax euh, yeexal xaw a yeexal tàmbali gi waaye incha allah li ci xaj rek bu soob yàlla incha allah danañ ñu ko fas yéene baaxee su ko defee bu ñu noppee danañ jox sëriñ Moxtaan Mbàkke moom sëriñ Mamor Masamba su ko defee ci lu gàtt rek mu def ab tënk ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane su ko defee nag bu ñu noppee ci loolu ñu jox sëriñ Abdou Samane Mbàkke moom sëriñ Mourao Balla mi nga xamante ne moo fi wóota tey sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xudus mi nga xamante ne moo waroon na teew te yëkkati ay kàddu ci turu sëriñ Abbas mi nga xamante ne liggéey bi ci ndigal bi lañ koy defee waaye nag ay gàllankoor tax mu wax sëriñ Abdou samat mu wuutu ko ci wàllu googu noonu yëkkati kàddu yoo xamante ne kàddu yu sant la su ko defee jëmale ko ci mboolem ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi. kon li ñuy def rek mooy dañu jox kàddu gi sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci tomb boom sëriñ bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxe tey yal na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu sëñ Abdou Samad ñi ngi am mbégte ci dellusiwaat fii tey ngir fas yéene waxtaan tom bi nga xam ne moom la sëñ Kara wax léegi tamit lu am solo loo xam ne ñu bari dañoo jàpp ne xañ na wërta am ci yoon wi walla amu ci ñu bari jàpp ne munta ñàkk ci yoon wi kon foog naa ne lu lu mat a indi ay leeral la waxtaan nag ni mu ko waxee xam naa lu ci bari dañ koy dañ koy tënk rek ndax nii li des ci temps bi bëreetut niñ koy defee moo di dañuy dikk ci li nga xamante ne bii mooy organisation ak communication lan lay tekki buñ ci jógee dinañ def toute histoire dikk ci organisation ak communication naka la woon ci biir islam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikkaat ci ñaari. baat yooyu naka la taxawoon ci yoon wi ci jamonoy Sëriñ Tuubaa soo ko dikk ci lan mooy njariñu organisation lan mooy njariñu communication ak yan lor la àndal soo ko mujjee ci li nga xamante ne bi mooy yoonu murit xaj na ban taxawaay lañ ci war a taxaw ngir bu ëllëgee ak jamono ji ñu nekk lépp lu ci njariñ danañ ko mën a am te xaj na lor ja danañ fexe ba du ñu indil benn gàllankoor kon buñ ko doon tekki ci wàllu organisation day mel ne day nekk kuréel goo xamante ni day am benn dayo bi ñu bokk ak jublu te la leen tax a jóg lay tax a jóg kuréel ba moo di ña nga xam ne ñoo ca bokk lépp luy seen aajo man koo faj ajo joojee mën naa nekk loo xamante ne bii lu ñuy mën a xayma lay nekk mu nekk un objectif financier walla loo xam ne mënee su ko xayma te xaj na ba dee ci yoon wi aajo ju mënta xayma ji sax mooy ëpp ci misaal rek tey jii day mel ne murit yëpp bu ñu jógoon ne ñu ngi dem xel koom di liggéey foog naa la nga xam ne mënee tax a jóg nekkul loo xam ne lu ñu mën a xayma la te nekkul loo xam ne lu alal mën a jënd la kon loolu foog naa ne mooy li nga xam ne mooy lu ñu gën a concerné am na yeneen i définition waaye xaj na am na yeneen définition wante temps bi dana tax ba xaj na loolu duñ ci duñ ci sori lool bu ñu dikkee ci wàllu communication ni nga xam ne ni lañ koy tekkee moo di lépp loo xamante ne bii jumtukaay la muy doomu aadama muy moyen technique boo xam ne mënees caa jaarale ba jàllale ab xibaar wala jàllale ab message ndax loolu aussi lu mat a ci njëlbéen la ñu bari dañuy jaawale information ak communication communication gën naa yaatu information ndax communication day am communication interne. tey man mën nañ ne ci biir yoonu murid li nga xam ne xaj na mooy communication bi ñu intéressé communication externe mi nga xam ne day génn am na communication boo xamante ne bii aussi communication institutionnelle lay nekk nga xam ne mooy jëmmi yoon wi ci boppam tey bu doon am communication am na même communication politique communication commerciale kon loolu lépp ay banqaas yu bari la yoo xam ne dafa aju ci wàllu communication <clears throat> loolu nag ci ñi nga xamante ne bi ni lañ koy jàngalee ci école de gestion yi mu di organisation tey bu ñu koy doxal dañ koy tënk ci baat bu gàtt boo dikkee dañ naan la organisation maanaam mooy PODC bu ñu nee PODC mooy planification organisation direction contrôle ci misaal tey waa Al bu ñuy waajal ay ay waxtaan planification moo di li jiitu koor ga li ngeen doon ñu ngeen doon waxtaanal ñi ngeen doon contacter thème yi ngeen doon bind lépp ba tënk seen programme kon loolu day mel na moo nekk planification bu nee organisation bi nag mooy li nga xamante ne bii mooy li ngeen def ni tey dem jëli ay indi dajal nit ñu toog fexe ba lépp loo xam ne mooy tax nag waxtaan woowee mën a mu am ñu man ko jëmmal kon loolu mooy nekk wàllu organisation ba bu ñu nee wàllu direction ba mooy ña nga xamante ne bii xaj ne ñoo nekk ci bopp ba. di ko jiite contrôle ba nag moo di ne lépp loo defloo nit ak lépp lu nit def bu noppee war nga ko saytuwaat xool ko ba xam nañ ko waroon defee ndax noonu lañ ko defee su ko defee la nga cey jëlee nga dencaat ko ba bu déwénee boo ñëwee nga mën a tàmbalee foofa mu nekk avancement ci yow. bu ñu duggee ci histoire bi day mel ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam l'islam moo communication ñoo ànd ndax bu ñu ko waxee iqra day mel ne communication bu am diggante Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ak yàlla la te mboolem ñi nga xamante ne bii mooy tax communication am daje na foofu ndax communication day am fu muy jóge am fu muy jaar am ci kum jëm kon jóge na ci sunu borom jaar na ci Seydina Jibril jëm ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon am na émetteur am na canal. am na récepteur ngir mu gën a leer ci ñenn ñi muy nga xam ne kon day mel li nga xamante ne bii mooy li njëkk kon communication la bu ñu fa communication boobu itam sunu borom am nu ñu ci wan ndax ba mu ko waxee loola ba noppi toog na as ndiir yonent bi dara ñëwaatut ci moom yenn borom xam-xam yu bari nee nañ sax man na ñeent fukki man na ñeent fukki guddi diggante boobu ñu gis ne day mel ne. dañ ko doon waajal ba nga xamante ne bii li nga xam ne mooy dikk ci moom dana ko yàkkamti dana ko akkawtiku ndax demoon na moom ba am ci jaaxle ba am yeneen sax yoo xam ne day dugg ci xelam mel ne foofee fala si Seydina Jibril waxaat ko ne ko yow day yaay rasulullaay xàqan kon loolu lépp day mel ne day duggaat ci wàllu communication la nga xam ne nag mooy la ca di dellu ba nga xamee ne ma ngay tàmbali mu dellu siwaat waxaat ak moom ne yow borom manto bi jógal te nga avertir nit ñi nga wax ak ñoom kon dey mel ne suñu borom dellu siwaat na mu nekkaat beneen communication ndax nit ñi boo waxut ak ñoom ba ñu wéy ci seen bokkaale gi ñu nekk ba ñu wéy ci seen ñaawteef yi ñu nekk boo ëllëgee ñoom ñëpp suñu borom dana leen mbugal loolu mu am première partie communication muy communication interne ndax ñi nga xam ne booba ñoo ko doon yëg foog naa bariwuñu bëri wuñu woon sayyidatna Xadija la sayyidna Aliyu Sahid ak xaj na sayyidna Abubakar bi nga xam ne xaritama woon kon mu nekkoon loo xam ne lu ndaw la lu yemoon ci moom loolu mooy li ñuy wooye communication interne te ma wax leen ko léegi ci yàgg njàlbéen nga xam ne ñooñu kon day mel ne ñoo ci njëkk jot muy dem ndànk-ndànk dem ndànk-ndànk waaye loolu lépp taxul mu génn Banu nga xam ne mooy xeet bi nga xam ne ci la ci la bokk ba mu demee nag ba nga xamante ne bii ñi ngi tàmbalee bari am ñu bari ñoo xam ne nañ boobu ci ay fanweeri nit ci la ñuy toll ñu tàmbali di di daje ci daaru arxam bu ñu fa dajee di def seeni jàmm yàlla ñuy groupe bu ndaw ba sunu borom waxaat ko ne ko nag jógal nga wax ak nit ñi te nga wat ginnaaw way bokkale yi mu soog a woote kon day mel ne communication publique tam la dugg ndax boobu kon ci la woote ba mu wootee ñu woo mbooleem ngir yëpp ñëw daje bi nga dajee nag mu wax leen li nga xamante ne bii mooy li ko tax a jóg kenn ku ne xam na ne abu lahab foofee la ko suñu borom euh, toroxale kon loolu day mel na mooy communication publique bi loola nag la nga xam ne moo ca topp moo di xaj na jafe-jafe yam doon am nañu ko doon bundaxatale coono yi nga xamante ne bii doon na ko sonn wante ñu xam ne sunu borom newoon na ko na ngay muñ ndax coono bu nekk danañ la ko danañ la ko teg loolee di wéy ba ñu ba ñu jóge fa dem Éthiopie Abyssinie loolu itam étape bu am solo boo xam ne foog naa ne lu lu lu mat a taxaw la ndax foofee bañ fa demee de mel ne mooy contact bi mu njëkk am ak ay buur bi mu njëkk am ay ay chef d'état loolu aussi kon di am dimension boo xam ne bu mat di bàyyi xel la te loolee la leen fa gën ndax Seydina Ousmane moo fa moo demoon ànd ak. jaafar mi nga xamante ne bii doomi ab taalib la foofa aussi la leen ci génne ndax bañ defee loola dañoo yónneewaat di ger waa foofa di leen tuumaal wante leen ci génne communication ndax ba ñu waxee ak buur ba ci la xam ne kat kii moom diinam ji mu gëm monsieur na Isa am na fi ñu ko teg te nangu nañ ko te loolu mooy li nga xam ne moo leen yónnee sallallahu alayhi wasallam di jàngal te moo tax ba jàmmal leen ba euh, buur ba sax ñu bari nee nañ mujj na tuub loolu danañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti. kon ñu ñu nekk ca noona mel ne kon am na organisation buy tàmbalee dikk ndax foofu bañ fay dem rek dañoo organiser woon ndax mbooloo mu ndaw ñoo demoon bañ demee am fa lu tollu ñetti weer dellu si waat biñ dellu see itam ñu na di leen bund xatal mettre leen en quarantaine ber leen fi ay barab loolu itam nekk loo xam ne lu metti la wante la ci jóge moo di lan dafa tax ñu gën a bennoo dafa tax ñu gën a organiser wu am ay benn benn yu sàcc guddi leen fekk sax di leen dimbali ñuy wéy ca loola di wéy ca loola ba ñuy waajal dem gi ñu doon dem Yatrib loola itam nekk étape bu am solo ndax waajal ga day wane boobu jullit yi ni ñu organisé woon ndax amaa ñuy dem amoon na lu mat fukki giir ak fukki bi ak ñaar yoo xam ne ñoo fa nekkoon wante ñooñu bu ñu mosaan ñëw Makka ci la ñuy dajeek ñoom di waxtaan ak ñoom ba dem ba am yaqin ci ne bu ñu demee Yatrib Madina kenn du leen laal danañ fa am jàmm kon ca lañ soo commencé dem dem nga itam am na organisation bu am solo boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko ca ndax ba nga xamee ne ñu ngi dem dafa ñett yoo xam ne moo ko yittee loolu te ñett bu ci nekk faw ñu organiser ko moo di nan di ne nañu dem ci yoon wi ànd ak jàmm kenn bañ leen a fagagal moo di nañu dem te lépp loo xam ne aajo nañ ko ci yoon wi nañu ko am ñetteel bi moo di bu ñu àggee nañ fa mën a toog ci jàmm bu njëkk bi naka la ko saafara dañoo jël ñi nga xamante ni bii ay borom bi kattan lañu am na ñu ne Seydina Omar yóbbal la lu mat ñaar fukki nit borom kattan yooyu ñu bool leen ak ñi nga xam ne ay néew yu doole la ñu doonoon. la nga xam ne aussi ñoom ñoo tane woon ñenn ñi ñoo ñuy jël leen nga xam ne lépp lu ay ci yoon yi ñoo ko financé troisième objectif bi mu amoon loola waxoon na ko ak. giir yi nga xam ne ñi ngi doon ñëw Makka ba nga xam ne bañ demee fekk nañ fa jàmm loolu kon wane ne am na organisation bu amoon wante organisation bi fi nga xam ne fi lay gën a leere bi nga xamee ne dikk na ba ci biir Makka ba ci biir màddina ba ñu nekk fa boroom xam-xam yu bari nee nañu li nga xam ne mooy première constitution bi am ci àdduna si te ñu bind ko te ñu bind ko laa wax ñëpp nee nañ foofee la amoon muy li nga xam ne ñu ngi ko woy la charte de Médine mu def fa état état boo xam ne dafa am ay frontières frontières yoo xam ne dañ ko doon surveiller di ko xool ndax day dañ daan ay nit dañ daan dem ba ci géej ga di xool ba xam di def ay patrouille ni ni ko comme ni ko bateau yi defee lekk ci ci réew yu bees yi état boo xam ne ay waaso yu bokkut ñoo fa dëkkoon te ñëpp jàmmoo ay diine yu bokkut ñoo fa dëkkoon te ñëpp jàmmoo état boo xam ne amoon na administration boo xamante ne bii dañ daan jël zakat bu doon tey jii ma nañ ne mooy mooy lempo di fal ay ay gouverneur di jëflante ak ay ay ay réew yeneen yoo xamante ni bokkut ak seeni réew ndax kenn ku ne xam ne am na ay bataaxal yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindoon na ko mu jëm ci ay buur yu baree baree bari César ci la bokk Égypte ci la Perse ci la ak ñëpp ñu dëkk ci péninsule arabique bi kon day mel ne état dëgg la yoroon buñ daan guerre itam organisation bi daan na feeñ bu baax a baax ndax armée bi armée bi ci boppam da ko da ko xaajoon lu mat juróomi xaaj day am ñu nekk ci kanam am ñu nekk ci ginnaaw ñaari wet yi am ñu fa nekk am ñoo xamante ne bii ñoom ñooy féetewoo ci ci ci digg bi amoon service de de renseignement boo xam ne mu dey moo moo moo ko daan saytu nga xam ne lépp loo xam ne daana xew ci ñi mu jàmmaar lool ñu fexe ba xam ko amoon ñoo xam ne dañ daan dem sax di leen tiital di wax ak ñoom loolu mooy guerre psychologique fi mu toll nii dañ koy def nga xam ne ñoom dañuy dem ba am tiitaange ci nekkat buñ songee sax jullit yi soo moytu dañ leen faagaagal ci anam goo xam ne anam gu gaaw lay doon buñ daan jël tam ci ci stratégie militaire bi da ko da ko dañ ko daan tëral bu buñ koy tëral tam bu dikkee buñ jëlee exemple xeeru xeexu xeexu badar bi bi ngi dikk ba ci teen bi dafa ñëw ba ci fi mu njëkk a jot mu taxaw fa waaye ba mu dikkee xubaab laaj ko mu ne ko day lii de moom xalaat àdduna rek la mu ne ko kon dañuy dem ba ca teen ba ca teen bu mag ba bu ñu fa demee mbooleem teen boo xam ne nekk dox na suñu diggante ak ñoom ñuy dikk teen yooyu yëpp ñu gas ko suul taxaw ci teen bi te xam nga boo nekk ci désert bi élément bi gën a stratégique mooy ndox te booba ñoom buñ ñu musaan jógee Syrie muy caravane yi jëm Makka faw ñu romb Madina longer mer Rouge bi kon loolu itam nekkoon forme d'organisation boo xam ne euh, yonent bi salaam wane wane wane woon na ko loolu lépp di wane ne bi nga xamee ne mi ngi fi mi ngi fi jóge ab état la fi bàyyi état boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ko fi wuutu woon muy Seydina Aboubacar 632 634 muy Seydina Omar 634 644 Seydina Ousmane 644 646 ba Seydina Ali ba 661 état bi état bu dëgër la booba ci àdduna si mën naa ne état yi ko fi ban mbëriwul ndax la ci firnde ja diir bu gàtt lañ ci teg donte xam na am na ay amoon na ay déviation mbo l'islam dominé mbooleem àdduna sépp kon ci tëgg rek ci organisation ak ci communication yooyu exemple la ci yoo xam ne lu ñu dundoon la ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu dikk ci Serigne Touba <coughs> bu ñu bu ñëwee ci sëñ bi moom itam organisation amoon na communication amoon na communication sëñ bi li nga xam ne man jàpp naa ne fa la fa la ko jëkk a defee moo di bi nga xamee ne denc nañ. Mamour Anta Sali ba noppi ba suñ mën nomé maar woo ko ne kat dañoo bëgg nga ñëw jaale ko ba noppi de ko dañoo bëgg nag dem ca buur jaale ji ko jël ko fa mu tegoon sa way jur wa mu teg la fa ndax xaritam woon conseil ma woon nangam ak nangam la ko suñ ba tontu jàpp naa ne loolu mooy communication bi nga xam ne mooy bi jiitu ci yoonu murit ndax ba léegi base bu mu toog rek danañ ko fax ba léegi danañ ko fàttaliku te loolu aussi bokk na ci piliers yi nga xam ne moo tëy yoon wi ba am na ba am na dérapage yoo xam ne du du du am mukk ci àdduna ba ma koy wax ne ko man de seen wërsëg boobu muy wërsëgu buur yi oma ci benn xememteef te daraje itam séntu ko ci kenn koo xamante ne bii du sunu borom ba ñu insisté mu defaat ci aw way xaalul yarkat liabawi salaatin loolu itam dikkaat am na sax foo xamante ne bii daf koo da koo gën a fetliwaat muy mel dajawaatee moom nga xam ne dañoo jàkkaarloo muy xaali ak dammet ba mu leen wax waxam yooyu nga xamante ne bii itam ñëpp xam nañ ko ba mu naa leen day mel ne weñ boo xam ne day tegu ci kaw sobe kon loolu mooy communication bi nga xamante ne bii mooy bu njëkkub sëñ bi ñaareeli communication bi nga xamante ne bii jàpp naa ko itam ci ci sëriñ bi mooy ginnaaw way juróom wi ba nga xamante ne bii itam watti na di wax naan képp koo xamante ne bii jàng dong moo la fi indi woon man ngaa jël say bagage nga dem seeti benn sëriñ li ko dara ci bis ci tekkat man du ma sëriñ jàngale dong képp na ku bëgg li ma bëgg man ngaa toog kon loolu aussi moment la boo xam ne ci li fondé communication yoonu murit ci la ci la bokk ndax ba loolu amee ci lañ nag tàmbalee organiser wu organisation boo xam ne organisation boo xam ne sëñ bi tàmbalee yare mbooloo mi commencé bari bi ñu baree ba ëpp itam beneen exemple ci communication bi loolu sëñ Malamine Diop indi na ko moo di bi mu bëggee bàyyi bi mu bàyyee euh, sëñ Mbacke Bousso Touba bëgg a ànd ak maam Thierno ak sëñ Daa Abdourahman Lo ñu dem Mbacke Bari kii di jàngale alxuraan kii di jàngale xam-xam loolu organisation foog naa ne munta gën a rëy loolu su ko defee kee moom des Touba di toppatoo gan ñi di leen yewi di leen bijjanti ku war a jàll si daal di daal di jàll si. kon loolu day day tegtale ne am na organisation boo xam ne amoon na xaj na xër gu taalibe yi xeroon te itam ñoom ngi ñu woon kenn ku du bi moo taxoon ba bu leen ne leen fii itam fu mu dem rek mbooloo mi day daal di bambu daal di koy daal koy daal koy daal koy topp. beneen communication bi nga xam ne mën nañ koy indiwaat itam mooy bi mu bi mu duggee xalwatu te te wet waxtu bi la euh, ci jàkkee Daaru Xuddoos yi ba gis fa ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu daataa dana dem ci géej gi loolu aussi aussi communication bu sëñ dellu siwaat muy communication directe mu am ak yonent bi sallallahu alayhi mu méngaloo ak ba nga xam ne am na ko ca ba koy jox wird maxuus bi li nga li nga xam ne itam lu am solo la te teñ mën ko indi ci ci ci communication yi moo di lettre ba mu joxoon maam Cerno mu ko yóbbu ndar loolu loolu itam forme de communication boo xam ne si ñu daan ko jëfandikoo ak lettre ba nga xam ne joxoon na ko maam Cerno di ko ca digal naan ko nanga fonk julli na nga fonk wird te na nga wax mbooleem taalibe itam ñuy def lépp loo xamante ne bii suñu borom digal na la ko ne ko nag na nga wax itam seex si nañu toog te bàyyi li nga xamante ne bii mooy waral bi di laaj addiya dënk ca jigéen ji ñoom itam dënk leen ci julli dënk ca ndaw ji ngir ñu fonk jàng alxuraan ak tey di ko mokkal nga xam ne loolu itam di lettre bu am solo boo xam ne moom itam communication la ndax euh, yooyu li tax mu koy iddi moo di benn bu ci nekk boo ko sëñ bi def 1800 nangam la woon wante ba tey jii rek ku ci tënku yem ci maanaam mën naa defar sa àdduna defar sa alaxira te day mel ni tey jii la ko la ko sëñ bi bindoon kon ci bu doon tënk li nga xam ne moom la sëñ bi def ci wàllu googu damay wax ne sëñ bi dafa révolutionné communication révolutionner organisation naka la révolutionner communication communication ni mu ko ni nga xam ne noonu la ko révolutionner bi nga bi nga bi nga xamee ne bi nga bi nga xamee ne sëñ mi ñëwagut boobu am ana naka lañ ko daan defee dañ daan jël ay ay ndënd lañu daan jël di di tëgg di di yëgle sëñ bi moom ñëw bi mu dikkee di bind ay leetar fekk la ko jiite nit ñi dañ daan wax te wax xam nga ne boo waxee mën nañ koo mën nañ koo wëlbati te itam du du des sëñ bi moom ñëw di bind ay leetar euh, loolu nekk loo xamante ne bii lu fi amutoon la lañ daan tëgg tëgg ndënd ya di dem ci penc yi loolee ñu remplacer ko ni ko daan defee jàkka yi comme na ko yonent sallallahu alayhi wasallam defoon ca Madina ba mu taxawalee jàkka ja nga xam ne tubaab bu jàggul rek ba fi mu toll nii sax léeg-léeg da dégg ñu yéene ci ci ci jumaa ji kon day mel ne jaxasoo gi amoon ci ci ci ak caddoo ak ku cëriñ sëñ bi sax mu ngi koy taqale ci ni muy jëfee ci wàllu communication ak ci wàllu organisation da cee da cee feeñ bu njëkkee ci ni mu révolutionné li nga xam ne mooy organisation kenn ku ne xam na ne tey yoonu murit façon organisation bi mu am amul fenn foo xam ne am na fa ni nga xam ne ne la ñu ne lañu ñu nosoo. ni nga xam ne ni la ñu tënkoo ni nga xamante ne bii ni la nekkee benn bat loolu sëñ bi moo ko fi indi lenn la ci topp mooy ni nga xam ne ni lay jëli ay nit defar leen toftal ci mbooloo teg leen fi barab muy aussi forme de décentralisation boo xam ne bu am solo la li nga xamante ne bii aussi noonu la boole woon jàngale ak ak yar ak place bi nga xam ne liggéey am na ko ci yoon wi ak dimbali bi nga xam ne am na ko ak nag ni mu delloosee xidma jox ko jox ko jox ko jox ko gëdd nga xamante ni moo ci war ak weguwaay bi ñu wekk kilifa yi ak nag ni nga xam ne ñëpp noonu lañuy ñuy wekkoo ci rek ki nga xam ne moom mooy ket moom mooy mag ak ci kër gu mën doon ba ca kër xalifa général des mourides kon bu ñu doon indi communication ak organisation ci sëriñ bi foog naa ne loolu ay ay fi ay ay exemple yoo xam ne mën na ne ci jamono jooja amoon na damay dugg rek ci beneen partie bi moo di communication ak organisation yan njariñ la la làmbool bu ñu jëlee organisation njariñ li mu làmbool moo di ni nga xamante ni bii ni la ñuy toppantee te loolu di lu baax boo ñëwee yoonu murid ni nga xam ne noonu la ñëpp ku képp ku mag ñëpp wëlbatiku topp la képp groupe seex ñëpp topp la ñëpp daal dem jokkuwaat ci ki nga xam ne mooy sëriñ bu mag bi. organisation bi nga xam ne danañ ko def maase nekk ay groupe loolu aussi dafay dafay lu baax ndax day yokk pas-pasu nit ñi tànn ànd gi nga xam ne ñu ngi koy ànd di ko di ko jàmm yàlla loolu itam day nekk loo xamante ne bii dafay tax nit ñi di di di gën a sawar organisation bi day tax ba sëñ bi décentralisation bi nga xam ne defoon na ko. ñu mën a continuer di ko di ko wéyal te organisation boobu itam mooy tax ba li li nga xam ne moom la ñu teg fi suñu kanam ne dañoo bëgg def nangam ji suñu borom di ñu may bañ koy def nga xam ne sëñ bi day jékki-jékki kat ne dama bëgg jumaa ji damay laaj nangam mu def jumaa ji mbooloo mépp daal dajaloo daal yi indi loola wala sëñ bi ne damaa bëgg tool sangam bu bi sàngam bi ñëpp dem bayal ma ko wala na ñëpp dem defi nangam kon loolu aussi organisation bi dañu koy may organisation bi dafay tax ba li nga xam ne mooy suñu ay li ñu am suñu koom suñu ressource moo xam lu jëm moo xam wàllu alal la moo xam xam-xam la moo xam nit ñi la dafay tax ba looy tam ñu mën koo dajale nas ko ba mën koo ba mën koo jariñoo dafay tax itam ba li nga xam ne moom la ñëpp a xamee yoonu murit mu di di di gor ay àll di di di di occuper espace bi ci fépp foo xamante ne bi ci biir réew mi ak ci bitim ak ak ci bitim réew organisation bi dafay dafay maye loolu organisation bi <clears throat> dafay tax ba li nga xam ne mooy cadre yi ñu am te ma ci indi rek lu mel ne lu mel ne daayira moom itam lu am solo dafa bari ay njariñ yoo xam ne daf ko daf ko lamboo ndax wax nañ léegi wàllu xidma ci biir daayira dañ ko ci def foog naa ne fii ci suba ba tey ay nit ñu ngi fi di liggéey ngir ngir yàlla te yaakaaruñ ci lenn lu dul payu sunu borom day tax ba solidarité bi war a am ci suñu biir ñi man koo jëmmal dafay tax ba kenn ku ne ku ci bokk dafay yokk say man-man dafay yokk say xam-xam ndax ñi ngay jonjoonteel ñu ëpp la xam-xam wala ñu ëpp la man-man da nga jàng ci ñoom wal ga nga xam ne fa lañ la féetale nga nekk fa liggéey itam dina yokk sa man-man dina yokk sa sa sa sa xam-xam dafa yokk li nga li nga xamante ne bii nit ki da koy valoriser socialement loolu may lan boo bokkee ci mbooloo mu ni mbooloo mu am solo mu tënk ci Sëñ tubaab loo xeeb woon xeebu xeebu xeebu démb sa cosaan loolee sa askan wa kenn dutu ko xool la xool mooy da nga dégg ñu ne ah moom da ci waa daayira Al Wafa la bokk kon loolu dalay dalay jox benn identité nga xam day mel ni nit dafay dafay juddu beesaat beesaat taq donc loolu aussi nekk lu lu am solo loo xam ne eh, foog naa ne lu lu mat a bàyyi xel la nekk loo xam ne. dafa yokk nit ñi seenu jàmm yàlla ndax bu ngeen dee mbooloo ci ci biir ña ña nga xam ne ñoo bu xam-xam di jàngal ñi nga xam ne ñoo néew di wan la nga xamante ne bii jàngal leen ba ñu man seeni farata loolu ba noppi itam ña nga xam ne ñoo ci gën a jub di xëcc ñeneen ñi ñuy xool ci ñoom def leen ay def leen ay def leen ay modèle loolu itam dafay dafa yokk jàmm yàlla yi nga xamante ne bii nit ñi ñi ngi koy ñi ngi koy ñi koy def mu nekk loo xam ne kon loolu lépp ay njariñ la yoo xam ne organisation làmboon na ko bu ñu jëlee nag li nga xam ne moo di wàllu wàllu communication moom itam am na ay njariñ yoo xam ne làmboon na ko bokk na ca day yaatal message bi ndax fu war a àgg ak képp koo xam ne war na cee jot dana ca mën a jot ca ca wenn waxtu wa li ñuy wax nii rek addu sëpp mën nañ ci jotandoo ci benn temps kon day yokk aussi gaawaay bi nga xam ne moom lay gaaw au lieu ñu jóge fii di di di di di eh, di war ay fas waaye ju def lenn day mel ni communication bii xew di fii ngay nekke waaye at bu sëpp ak fu waay man nekk ñoo ci ñoo ciy jotandoo dana tax itam ba li nga xam ne mooy mooy message bi eh, kenn du ko mën a kenn du ko mën a déformer ndax boo ko waxee day jàll en direct nit ñi jotti ñu enregistré ko denc ko kon loolu aussi foog naa ne mm, aspect bu am solo la day tax itam ñu mën a denc li nga xam ne mooy message yi dafa yokk itam li nga xam ne mooy déggoo bi nga xam ne te suñu borom bëgg ko ci jun bi nga xamante ne bi am na ci biir euh, biir communauté bi ndax nit ñi bi ñu ngi ñu ngi jëflante di communiquer ci seen ci seen biir dafa yokk seenu seenu déggoo li nga xamante ne bi moom lañu seq itam foog naan da koy da koy gën a da koy gën a dëgëral dafa yokk itam seen xam-xam ndax léegi kenn ku ne xam na ne nit ñi ci moyen de communication yi ci lañuy jaar di ci di ci jàng lu bari loolu itam nekk loo xam ne day wàññi cher bi nga xam ne am njàng cheroot na ko ndax léegi foog naa fu waay mën a nekk ci si biirum néeg mën nga faa jàng loo xam ne bu doon bu njëkk di nga dagg ay bii avion wala nga daj lu de ngir jàng ko te léegi si biir néeg fi lay fekk te doo ci ñàkk dara peut-être lu dul xanaa rek ab euh, connection internet euh, communication itam dafa yombal li nga xam ne mooy sunu jëflante ak bitim réew loolu itam foog naa ne lu lu am solo la nekk loo xam ne eh, day day day day day gën a boole di gën a di gën a dajale di gën a dëgëral diggante yi nga xam ne mi ci sunu biir ak diggante yi nga xam ne nekk na ci seq nañ ko ak ñi nga xam ne ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ci bitim yoon wi rawatina ñi nga xamante ni bi ñoom lañ seqal eh, diine ji dafay tax ba nit ñi gën a gën a déggoo nit ñi gën a xamante su ko defee loolu itam foog naa ne day day day yokk jëflante yi ba noppi da koy gën a yombal day day day ta day tax itam ba jàmm yàlla gi da koy da koy da koy yombal ndax léegi lépp loo bëgg a xam mën nga toog fi nga toog xam ko kon fi dolli kenn amatul excuse man jànguma li wala ma li wala xawma fu mu koy jëlee fu waay toog fu ne lépp loo soxla ci xam-xam boo jàmm yàlla mën na la faa fekk njariñ yooyu nag teewul nag <clears throat> am na ay ay lor lor yu bari yoo xamante ne bi mi ngi ci lor yi dama koy tënk ci benn cadre général ndax bu ñu ne organisation ne communication day loo xam ne tubaab yi ñoo ko dominer te kenn ku ne xam na ne société tubaab dafa contar dafa contre diine amu fa diine amu fa doole bu ko bu ko xeexutit àndut ak moom da ko sax contre ñàkk ga fa mu jóge nag ñàkk gam ñàkk fonk diine da ci da ci jeexital loolu moo tax bu ñu jëlee wàllu organisation li ma gis ne mën na koo mën na koo wàññi moo di ne tey li ngay organiser day mel ne day wàññi yàlla ci biir jëfi doomu aadama yi ndax bu fekkee ne bi lépp rek léegi ko ba lépp baax teg say teg say napp teg say kaas indi sa café lépp jaar ci aw yoon day dem ba mel ne nit ñi ñoom ñooy def waaye sunu borom dogalutul dara. kon nit ñi bu ñu moytuwut ak mbewte man na leen dugg kon loolu ab risque la boo xam ne mi ngi ci communication mi mi ngi ci organisation boo xam ne tegu na ci aw yoon ba dara manqué wu ca beneen bi moo di ne day day dugal yoo xam ne da jëlee ca bitti ci yeneen société di ñëw di ko dugal ci suñu biir société te mën naa yàq sunu ñooñ mën naa yàq sunu pas-pas ndax da ngay gis ñoo xam ne day am ay modèle yoo xam ne ña ko xalaat gëmmuñu dara duñu ay jullit nga bëgg jël modèle yoolee dikk nag bëgg taalibe yi dox ci bëgg mbur gi dox ci foog naa loolu day indi ay day indi gàllankoor beneen bi moo di ne organisation bu bu bu ëpp day tax ba nit ñi li ñu seq ci diggante doomu aadama day wàññeeku léegi nit ñi li ñu seq rek diggante post ak post lay doon day nekk diggante président bi ak secrétaire général bi diggante commission finance ak commission extérieure diggante commission sàngam ak commission sàngam waaye nekkatut loo xam ne relation yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi nga xam ne dañ ci bàyyi xel lañu lañu bokk bàyyi ci xel pas-pas ba bàyyi ci xel deret ja bàyyi ci xel sëñ bi bàyyi ci xel lépp léegi daal ay poste lay doon organisation tel commission nangam commission nangam commission nangam lu ñu xam sax ñuy nekk far loolu itam foog naa bu yàggee mën naa wàññi jëflante bi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy jëflante ak kenn ku nekk bàyyi xel gi nga xam ne yaa nga koy bàyyi xel sa sa organisation bopp itam day jël zahir teg ko ci kaw baatin loolu daanaka mooy mooy la ma njëkkoon wax kon loolu aussi foog naa ne ak ak yàq lay doon xam ne waras naa seet boobu gàllankoor naka naka lañ koy naka lañ koy xeexee beneen bi moo di mag ñi nga xam ne démb fi la leen fekkoon tey bees yi di jëw mënuñ ci adapté wu ñooñu duutuñu bokk seen ñàkk bokk googee nag day jur ay frustration frustration xam day mel ne daa am ay ndaw yu ñëw rek xëy xëy bëgg leen a génn ci yoon bi te ñoom kan ñoom seen i bàyyi fi nekkoon seen i maam fi nekkoon te ñoom seen àdduna jëpp ci lañ ko def kon day indi ak féewaloo ci biir taalibe diine ak féewaloo ci biir nit ñi di indi itam ak ñàkk déggoo ndax fu loolu amee rek ñàkk déggoo dal day am ñaaw njortu dal di dal di juddu day indi itam ab xëccoo ndax nit ñi léegi ay postu lu ñu xëccoo ay daraja la xëccoo ñi commencé lubbi kenn ku ne jaar fee dem gis bëkk nekk sàngam dem gis diw dem gis diw yooyu yëpp itam organisation yi moo koy sabab ngir ngir xëccoo yi nga xam ne ñu ngi koy xëccoo euh, daraja yi mu nekk mu indi ay guerre de leadership leneen li mu jur itam moo di ne sëñ bi dana dogal ba noppi di jiital leen diw nit ñi daal di taxaw kat mel leen loolee dañ koy contesté ñëpp duñ ci ànd te loolu bu njëkk itam amutoon kon loolu aussi beneen gàllankoor la boo xam ne war naa seet naka lañ koy naka lañ koy saafara beneen bi nga xam ne ñu bari du ci bàyyi xel moo di organisation bu nosoo ba àgg ci ba àgg fenn fii ñi ngay jàmmaar lool xaj na ñuy say noonu wala ñi nga bokkul intérêt dañuy daal di xam tey buñ la bëggee xeex wala ñu bëgg laa yàqal fa ñuy jawali ngir indi la ay gàllankoor ndax organisation bi taxaw na xam ne diw mooy nangam diw mooy nangam diw mooy nangam buñ la bëggee indil jafe-jafe rek. ku ñu war a ger dañ lay ger ku ñu war a duma dañ lay duma bu ñu bëggee paralyser yoon bi day dal yomb lool ñetti jën ne la la ñu tënk wala jàpp leen otage rek lépp daal taxaw te bu loolu amul kenn du xam yëf yi fu muy doxe ak nu muy doxee ñëpp ñëpp dañu nag sëñ bi de mooy doxal sëñ bi moo yoral yëf boppam su defee waaye léegi nag yow wane nga li nga xam ne moom nga am kon ku lay ger ku ne day daal dem ci commandement ba bu ko arrêté rek soo moytu di nga am dinga nga di am jafe-jafe bu ñëwee ci wàllu wàllu communication. moom itam am na am na am na ay am na ay gàllankoor ci nekk ndax li ñuy wax mondialisation fi mu wékku ci communication lu wékku communication mooy day mel ne mooy oto bi nga xam ne ci lay jaar di ci àdduna si loolu nag lépp luy influence boo xamante ne bii dëpp wut ak diine wala sa influence boo xam ne day xeex diine kon ci moyen de communication yi lañ koy jaarale muy dem ba ci suñu biir ndéeg yi te yow doo ko yëg fekk dugg na sa kër bu yàgg kon loolu gàllankoor bu rëy la beneen gàllankoor boo si mooy patrimoine culturel bi nga xam ne mag ñi dañ ko fi bàyyi woon te ñoom ñu ëpp ñu doole di jël ay message di ko jàllale ndànk-ndànk ci ay film di ko jàllale ndànk-ndànk ci ay ci ay téere mu jàll ndànk-ndànk te doo ko yëg soo moytuwul patrimoine boobu da ngay xëy xëy rek ñu daal di koy mabbu te bañ koy mabbu sax doo xam kañ la woon. communication day favoriser ay ay rumeur mën nañoo jekki-jekki rek wax fii tey mbir moo xam ne lu rëy lay doon. dara du ci ab waaye ngi jekki jekk déggandoo ko ci rajo yëpp déggandoo ko ci télé yëpp ni ngi daal koy gëm mu nekk loo xam ne lu mën a yàq lu rëy la communication day tax ba ñu dégg yeneen discours yoo xam ne bokkut ak discours yi nga xam ne moom la fi Serigne Touba bàyyi woon loolu ñun ñëpp gis nañ ci exemple ndax léegi day mel ne bu maîtriser média bi moo xam na nga ko maîtriser ndax techniquement da nga koo da cee fort wala na nga ko maîtriser ndax danga am xaalis booy fayee day mel ni ñi nga xamante ne bii ñoo war a wax di am xam-xam di wax li nga xamante ni moom la sëriñ bëgg ñooña tey kenn déggatu leen ñeneen la ñuy dégg ñeneen la ñuy gis ñooña nag ne ci rajo yi ak tele yi di mbel mbeli lu leen neex wax te nit ñi li ñuy wax mooy ca rajo bi laa ko dégg ci tele bi laa ko dégg loolu aussi danger bu rëy rëy la loolu muy muy yokk itam folklore ci biir yoon wi loolu si ku ne gis na ko ndax léegi boo fay ki télé bi rek loo bëgg ñu génne la ko boo xam ak lu mën a àndal donte loolu dëpput ak diine wante nit ñi bu ñu koy gis te kenn weddiwu ko dañuy jàpp ne lii ñuy gis nii mooy yoonu murid dañuy jàpp ne lii gis nii mooy dëgg kon loolu itam foog naa ne euh, lu lu lu mat di lu mat di bàyyi xel la dafay ndax ñi nga xam ne xamuñu ñoom ñu mën a ràññee li nga xamante ne bii mooy li li li mooy njàngaleem Sëriñ Tuubaa dëgg ak li nga xam ne ay nit ñoo ko ci yokk ngir seen intérêt personnel wala ngir ñuy dunde diine bi communication moom day day yokk itam li nga xam ne mooy féewaloo bi ab léeg lekk ci biir nit ñi ndax tey gis ngeen xulo yépp daan ci rajo yi ak télé yi ak sudan lañ koy defee te loolu itam di mbir moo xam ne mbir mu mbir mu doy war la foog daan lu mat a jóg la kon bu ñu ko jëlee foofu itam nekk loo xam ne kenn ku ne fi loolu ku mer ku ne rajo ba song télé ba di xas koo wërta xas di wax loo wërta wax loolu mbir mu day waar la boo xam ne moo ko fi fi indi te te loolu li muy li muy li muy jur li nga xamante ne bii mooy mooy ñun ndono li nga xam ne am nañ ko di ko di ko sàmm ndax da gis mbir mu ndaw mbir mu tuuti moo xam ne mëtt sax bàyyi xel waaye ju def ko ci rajo yi def ko ci tele yi ba ñëpp dégg ñu ne ah waaye ñoom kat nekk nii rek lañ mel ak li seen cool yi bari bari di jur itam ay déclaration yoo xam ne yu irresponsable lay yoo xamante ne bi dafay dafay dafay dafay yàq léegi nag euh, sëñ des na di minutes eh, dina dina dina baax bu ñu dëkkee ci dernière partie bi moo di yoonu ba ban taxawaay la la la war a taxaw ndax yii ma mujj wax tax na ba ñu bari ragal nañ communication ragal organisation organisation wante ndax am nañ benn pexe tam ci bañ koo def ndax buñ ko deful gàllankoor ya ndax ëpput gàllankoor yi nekk ci ci def gi loolu moo tax ba ju war cee xalaat fexe ba ni nga xam ne mooy njariñ li ñu man cee man koo tëye waaye li nga xam ne mooy safaan bi ju fexe ba du dugg ci sunu biir loolu moo tax ma jàpp de communication bi war a njëkk a defar ci biir ci biir euh, organisation bi ñu war njëkk a defar ci biir yoon wi mooy organisation suñu communication bari na ay bari na ay jéego yoo xam ne ay nit ñu ngi ko ci seq wante loolu ay privé rek ñoo koy def day mel ne ba tey ji yoon wi da ko xaw a ginnaawal loolu mooy lan loolu jur na ba lii communication bi maîtriser wuñ ko lu neex waay wax fu neex waay waxe ko fa dafa dafa tasaaroo amul benn cohérence amul ñoo xam ne ñoo ko war a porter di ko porter di ko wax ba ñii bu ñu jógee wax ñoo xam ne kat ñii ñu war a wax lañu leneen lim jur itam moo di ne dañuy dañuy réagir rek wante du ñu faggandiku ëllëg ne nangam de war naa man dikk feek nangami at kon buñ ci àggoon tey ji naka lañuy def wante day mel ne dara day xew rek mi daal di jóg wax ci loola. toogaat bu dara xewaat ñu jógaat wax ca loola toogaat te loolu nekkul communication boo xam ne aw organisation organisée noonu nii noonu nii noonu la war a doxale moo tax jàpp ne dimbale médias yi murid yi lu baax la mu am solidarité ci sunu biir ñu boole leen lëkkale leen ñëpp aju ci ki nga xamante ni bii moom moom moo fi nekkal sëriñ bi ci suñu communication itam loolu moo ñaareel point bi dañuy faral di utiliser déclaration rajo déclaration télévision te communication jëmut ci loolu tey yoonu murit communication bi ci ëpp doole mooy communication bi nga xam ne mooy bi fi Sëriñ Tuubaa bàyyi woon muy bataaxal yi si bi daan bind tey ji daaru ci kër goo dugg lettre bi Sëriñ baa nga fa ni ngi di ko jël di ko barkeeloo di ko donnante muy des waaye bu dee jaar ci rajo yi di jaar ci télé yi rek dafay dafay gaaw a dem day wàññi pas-pas bi nit ngi du bu ëllëgee dutuñ am lu ñu barkeeloo dutuñ am benn firnde ci kat xalif sàngam ak sama maam sequ dañ lii kon lettre yooyu nañu ko delloosi diggu mbindaat kilifa yi foog naa ne loolu lu lu lu lu bat di lu mat bàyyi xel la suñu communication interne foofu lañ ko war a foofu lañ ko a gën a jëmee ñu teg ay groupe de presse yoo xam ne yoon wi moo ko war a moom wala boog ñu diggu ci yoon wi ñi ñu xam bu wér ñu taxawal ko ñu continuer di wax ci li nga xamante ne bii moo yitteel mboolem le monde islamique ndax tey jii adduna si amul benn kilifa goo xamante ni ëpp na dayoo Serigne tubaab kon mbooleen question yi nga xam ne intéressé na monde islamique bu ci yoonu murid dee wax am na place boo xamante ni bi ak dayoo boo xamante ni yoon wi dana ko am ndax ñëpp danañu danañu danañu déglu ñuy xalaat itam ci lu ñëwagut di ci wax di ci di ci jëf di ko di ko waajal ñu communication bi war a dox ci suñu diggante ñu fexe ba mu nekk loo xam ne lu ñuy nos lay dekk nga xam ne kat dañ naan fenn fu nekk ñu fexe bay daje ci ay waxtu yoo xam ne waxtu ju xam na ñu ne ñetti weer yu ne ñeenti weer yu ne wala juróom-benn weer yu ne sëñ bi war naa woo seex si war naa woo taalibe yi war naa woo ay rakab ci kër gu mën a doon nag laa wax loolu itam foog daal lu am solo loo xam ne fi mu toll nii amul te te suñu moytuwut mën naa dem ba jur ba ba ba jur ab féewaloo ñuy teg itam des cellules de communication yoo xamante ne bii bu ay biir xewee lañ koy def loolu mooy lan tey bu ay crise day am bu crise amee dañoo war a teg une cellule de communication boo xam ne day jóg pour gérer crise bi loolu réussir nañ ko ci màggal Tuba tey màggal Tuba am na am na communication bi am su màggal gi amee wante ni mu amee ci màggal gi noonu la war a amee ci lépp loo xamante ne bii concerné na yoon wi nga xam ne lépp dañ koy dañ koy saytu di ko di ko bàyyi xel beneen bi itam moo di ci biir communication yoon wi discours bi nga xam ne mooy jóge ci kilifa yi war naa gën a dëgër fi mu toll ci ni nga xam ne noonu lañ koy doxalee ndax déviation yi bari na jadd yi bari na te loolu lenn mënu koo saafara lu du ba am un discours ferme boo xam ne day jóge ci ña nga xamante ne bii ñoo war a wax ñu tegaat nit ñi ci aw yoon ak na képp ku képp koo xam ne yoon war naa dal ci sa kaw ndax loolu mooy dimbali taalibe yi loolu mooy dimbali nit ñi ñu bàyyi xel itam ci di def des pôles de communication yoo xam ne ay conseil la ñu nekk masalan jël groupe boo xam ne lu ma ñett ñeent la ñuy doon ñoo xamante ne bii dañuy xereñ dañu am xam-xam bu wér ci wàllu diine ñi am xam-xam ci wàllu politique ñi am xam-xam ci wàllu économie am xam-xam ci fànn gu nekk ñoo xam ne am xam-xam ci wàllu communication ñu di leen boole ñuy xalaat di xelal ñi nga xamante ne bii ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo fi euh, ñoo fi nekk. bu ñu bu ñu duggee ci dernier point bi mooy wàllu organisation naka lañ ci war a taxawee foog naa ne organisation bi nga xam ne moo am organisation bu baax la ndax tegu na ci aw yoon nit ñi toppante nañ kenn ku ne xam na fi nga war a nekk système bi ñu am itam muy di teg ay jëwriñ lu baax la daayira yi lu baax la représentant yi lu baax la kër sëñ Tuubaa yi lu baax la wante dafa am loo xamante ne bii dafa nekk moo di yoon wi daa bari ñu ciy dugg mbooloo burul jeex ñoo ngi di dëkk bu ñu dëkk dañuy indaale seen culture indaale seen aada indaale loo xam ne feneen lañ ko jëlee nga xam ne kon bu yàggee day am ay rax loolu moo tax ba organisation bi ñu war ko gën a defaraat li nga xam ne moo moo moo lu mat a xol la mooy li sëñ bi jël di ko di ko di ko dénkaane jàpp naa ne li nga xam ne mooy li gën moo di di organiser wu ba di am une réflexion collective boo xam ne day indi une décision individuelle moom laa woye fii une décision individuelle nourrie par une réflexion collective loolu mooy lan moo di ne mbooloo ñoo war di toog di nas di xalaat waaye kenn moo war di décider loolu foog naa ne faw ñu ñu def ko buñ ko defut foog naa ne mën naa indi ay ay ay gàllankoor beneen bi moo di jëw jëwriñ yi day mel ne ku nekk fi barab ku ne lañ la jox yaa ko boobu daayira bu da ngay gis ko xam ne day nekk ci bopp daayira lu man ñaar fukkat lu mat fanweeri at loolu indi na ay problème ma jàpp ne li nga xam ne moo mën a saafara loolu ba indi ba jeexal xuloo yi xew ci bi daayira yi mooy ñu ne kuñ fi daayira kuñ fi teg ku ne ci kanam daayira boo toogee ñaari at da ngay dem sa moroom dikkat waaye ku toog ci dayre da nga koy daal di jàppe ak ak ceex membre ya nga jàpp ay ay dogg nekk fa buñ la bëggee dàq ngir xar daayira ba ñaar créé beneen daayira ak ak ak doo fa nekk loolu jàpp naa ne gàllankoor la ci suñu biir te war nañ ci ay saafara beneen bi moo di ne war nañu di jël ay décision loolu itam lottu nañ ci ndax tey boo demee représentant dëkk boo dem am na ñaar wala ñetti représentant kenn lijjantiwu ko day am na ñaar ñett daayira kenn lijjantiwu ko yooyu tam dañ ko war di lijjanti te bàyyi nës-nësal yi parce que loolu foog naa ne li muy yàq moo moo moo ëpp li muy defal te ñëpp sëriñ rek la déglu lu mu wax danañu ko def kon foog naa ne di liggéenti yooyu moo gën nës nësal yi nga xamante ne bii day indi ay yàq ci ni ñuy fale itam walla bokk ci ni ñuy jox responsabilité ñu bàyyi ci xel mérite ku ñu jox ku dara ku ne mu yelloo ko mu yeyoo ko mu man ko loolu mooy lan na fa xam-xam ba nekk na fa jub ga nekk na fa ragal yàlla ga nekk na fa pas-pas ba nekk na am compétence na am engagement na nekk koo xam ne mën naa doxal adduna na nekk ko xamante ne bii liggéeykat la yooyu bu ñu ko def bàyyi xel xam na yëpp mënut a daje kenn nit wante ñu seet lu ci ëpp bu dajee ci ay nit ñu fexe bay jiital ñooña foog naa ne bu ñu ko defee loolu dina nekk loo xam ne luy renforcer autorité kilifa yi lay nekk parce que kenn du nekk barab daan jàpp ne lañ la dénk yaa ko moom loolu neex def ca ndax bu ànd tukki kenn du ko nangu ci yow foog naa ne loolu. lu am solo la ma dellusiwaat ci li ma waxoon ci conseil en communication yi moom itam mënut a ñàkk ñu tër ay kuréel yoo xam ne dañuy conseiller kilifa yi di leen xelal fexe bay tam kër Serigne tubaay yi li nga xam ne mooy seen rôle dëgg dëgg dëgg surtout ci biir réew bi ñu di ko def kër Serigne Touba goo dem bu ne war naa am jàkka war naa am jàng fu ñu jànge alxuraan war naa am fu ñuy jànge xam-xam war naa am foo xam ne gëstukat bu ñëw bu ne maanaam loo soxla da ko fekk ay borom xam war nañ faa nekk. parce que parce que kër gi rafet yi baax na mais kër yu rafet dong dafa doyut kër yu rafet yi fexe ba kër gi am contenu moo gën fexe ba contenant bi di rafet te bu ñëwee ci biir gi day vide te actuellement <clears throat> actuellement loolu mooy li nga xam ne mooy li am kon kër yi ni mu ni mu rafetee borom ni léppam jagee la nekk ci biir ga foog naa ne war nañoo fexe ba muy ba muy mel noonu kon ci tëj daal ma di ba jàpp ne dañoo nekk ci àdduna soo xam ne àdduna su la nekk ci àdduna soo xam ne agression yi daa bari kon jàpp naa ne organiser wu jàpp naa ne di communiquer ba noppi ne gël suñu tànk teg ko fa nga xamante ne bii fa la sëriñ fa la ko sëriñ Tuubaa tegoon mënta te yoon wi am na ko ba mu doy sëkk ndax foog naa ne borom xam yi am na fi borom pas-pas yi am na fi borom doole yi am na fi borom wërsëg am na fi lépp mi fi muy ñeent nga sëñ Mourou Moussa waxoon kon jàpp daal di daal lii buñ ci jógee àndandoo. nekk benn xam ne principe yi nga xamante ni moom la sëriñ bi tegoon buñ ca jaaree li ñu bëgg dinañu ko am ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li ñu bindoon nag ëpp na li te leer a war naa gën ci wante temps bi moo ñu jatt ba xam ne 40 minutes bëgguñ ko jàll wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh jërëjëf. sëriñ Cheikh Abdoul Ahad ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te moo aju woon ci mouridisme ak. Euh, communication ak organisation nga indi ko ci anam goo xamante ne anam gu leer la anam gu matal la tamit tàmbale ko ci jamono yonent bi alayhi salaatu nam ci doon doxee ba ci ci jamono yi Serigne Touba Xaadimu Rasuul ni mu ci doon ak ni muy doxee léegi ak inconvénients yi nga xamante ne moo ci am proposition tamit ay solution yaakaar naa waxtaan yi ku ko teewul ku nekk xam ne waxtaan bu matale la waxtaan bu am njariñ la waxtaan bu mat bàyyi xel la xam naa ne sëriñ sëriñ Makhtar Mbacke moom sëriñ ma Massamba bëggoon naa def benn taxaw seetlu incha allah dis na ko jox mu def taxaw seetlu naka noonu sëriñ Yadaali Mbacke moom sëriñ Modou Fatou Khari moom tamit am na taxaw seetlu bu mu bëgg a def waaye comme dañuy njëkkante waxtu wi te dafa am ay kaddu yoo xam ne dafa jóge ci sëriñ Abbas mi nga xamante ne liggéey bi ci ndigalam lañ koy def mu waxoon ne sëriñ Bassirou Abdou Khoudoss mu ñëw jotali si ko. te sëriñ Basiru Abdou Khoudoss wax sëriñ Abdou Samad mi nga xamante ne bi ñuy ubbi jotaay yi moom lañ fi moo fi ñëwoon teew fii ci turu sëriñ Basiru Anta Ñang jot li woon ay kaddu kaddu yooyu nga xamante ne moo bàyyi ko ci bi moom la sëriñ bi jotali rek incha allah su ko defee bu ñu dogee ba noppi incha allah ñu mën a ñëw ci commentaire yi nga xamante ne moom la sëriñ Maxtaar Mbacke bëgg a def ak yi nga xamante ne moom la sëriñ Yadaal Mbacke bëgg a def incha allah kon jox kaddu gi sëriñ Abdou Samad Mbacke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وسلم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp maa ngi siyaare ñëpp maa ngi ndokkeel ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp jàmm sakku ñëpp ñëpp di sant Cheikh Abdou Mbacké ci waxtaan bu am solo bi def ci communication ak organisation muy yar yoo xam ne luy dox mooy tax mu dox luy aw yoon mooy tax mu aw yoon yi kàddu kaddu sëñ Bachirou moom sëñ Abdou Khoudoss moo fi waroon teew tey wax bi waaye dafa nekk ci yeneen ittee mu téléphoné ma wax naa ko naa ko fi teewal sëñ Abbas ko jox ndigal wax ci kàddoom moom mu jox ma ndigal mu wax ci kàddoom kon kaddu gi kaddu sëñ Abbas la ñu ngi nuyu ñëpp ci turu sëñ bi ñu ngi sant ñëpp turu sëñ bi daral cant ak nuyoo massase bi seen liggéey seen pas-pas seen farlu di leen ndokkeel di leen jaajëfal ci liggéey bi nga xam ne def ngeen ko tam rafet loolu tegu ci yoon kenn ku ne xam ne lii laaj na effort bu mat laaj na financement laaj na temps laaj na lu bare bare damay wax ne waxtu wi suñu boroom waxtu wi liggéeyal suñu boroom gën a jafee ci ngeen tànn nga liggéeyal suñu boroom subhaanahu wa taala mooy weeru koor kër ko nag weeru koor am na xadar waaye waxtu wi suñu boroom gën a koo liggéeyal ci ngeen tànn mooy weeru koor waxtu wi suñu di gën fay koo liggéeyal ci ngeen tànn moom ngeen koo liggéeyal mooy weeru kon seen liggéey rafet na lool sant nañ leen bu baax a baax a baax dafa mel ni ndigal li sëñ Tuubaa joxoon maam Cheikh Ibrahima ci jàngale ak yar loolu mooy dox ba nëgëni loolu maam Cheikh doxal léegi fi nekk mooy sëñ Abbas mooy jëwriñ ji jàngale mi ak yar bi ci loxoom la nekk yéen yéen ko jàppale ci loole dafa may fàttali <coughs> benn bis boo xam ne ci Mbàkke Kajoor maam Cheikh dafay taal di jàngu jàngale timis dugg ci biir génn fekk ñu fay taal bi ndax boobu ginnaaw sëriñ bi xam ne ne bàyyi na jàngale jàpp na ne kenn war a jàngalee tey fekk moom am na ci ndigal te yow yëguñu ko ñu fayee taal bi maam Thierno ko sëriñ fekk ñu fay taal bi mun ko ko te kon def def na li ma def li ma la mu tàkk ku kenn dul fay waaw mu tàkk ku kenn fay mais kon nag tàkk tàkk tàkk kooku ku dul fay mooy mooy na taal bi takk na te ba dina tukki dootu fay. tabul fii ba nga fi nekk fu ne takk na takk na daaru ba naan takk na Tuubaa takk na fi kon liggéey borom daaru boobee maam Thierno sant na ko yéen koy def baax a baax waxoon naa ci commencement bi ñeneen bii sëñ bi santaane da def wax ne da koy def mooy guerre contre l'ignorance yéen a ngi ci jàpp baax a baax guerre boobu du jeex mukk ba àddina tukki tukki ignorance fi nekk te waxoon naa leen ci tàmbali bi na leen nit bu déclaré guerre ne damay xeex nga ñëw na ko dama lay jàppale te yoroo ngànnaay ya muy xeexe demal da nga ko sot ndax dañ lay boole ci limu su lar ya te yoroo ngànnaay lu xeex kon ku ñëw ci liggéeyu sëñ bi ko jàpp ci guerre bi faaw nga làmboo xam-xam faaw nga nangoo jàng faaw nga nangoo jàngale ngeen nangu leen jàngale kon guerre bu sëñ bi sëntaane di ko def contre ignorance yéen ci bu baax a baax waxoon naa leen ne leen dama ni sama xel di dem ci asawul këf yi waxtu woo xam ne ndaw yëpp dañoo daw jëm ci àdduna yéen ngeen daw jëm seen borom loolu la mooy fàttali innahum fitnatun wa zidnahum hudan waxtu wee ne ñëpp àddina la ñëwul waxtu wee xam ne ñëpp am am la ñëwul ngeen wan wan àdduna ginnaaw wan am am ginnaaw jëm seen borom loolu liggéey mag bu baax ji la loolu liggéey borom daaru kon ñu ngi leen sant bu baax a baax leen gërëm di la encouragé te lii kenn ku nekk war na ci def solo ko mag ñu am xam-xam nañ ci def seen xam-xam ñi am am man xam-xam ñi am man ba nañ ci def seen man man ñu ngi gën a doole sant presse bi ndax fu mu àgg ñoo ko fi àggale ndax bu ngeen fa dajalee di wax te jëluñu ko yóbbuñu ko feneen mën naa bañ tasaaroo kon ñoom it seen pas-pas seen rôle ñu ko def ni mu waree damay fàttali fàttali lu baree ci ginnaaw ne nañ ko sant yàlla ak sëriñ Abdou Lahad waxee ne rajo buñ ko bokkatul ko jëme ko rajo bi ci Mali ba ci ba te rajo dem ñu naan Wafa seen wax seen seen liggéey solo kon ñoom ñu ngi leen sant bu baax a baax. te bu fekkee am na rajo yoo xam ne ak télé yoo xam ne toujours la ñuy wane ay ay ay ay ay ay ay melokaanu jullit kii ne jullit dafay taal te ne jullit dafay rey kii ne dafay dafay agressé kon yéen seen rôle mooy wone benn melokaan ne kat bu fekkee am nañu rey ak taal am na ñoo xam ne rëy ñu taal xam-xam nañu lañu tisaay kon ñu ngi leen ci sant seen liggéey rafet na lool di sant mboolem bi nga xam ñoo fi teew ndax buñ doon dajee fi di di waxtaan te kenn déwu fi kon wax doom doom benn maam kon ñu fi teew bu bañ commencé ba léegi di fi ñëw wax seen temps di fi ñëw ñoom ñu ngi sant baax ba bu mag a mag bu mag yaakaar naa ne nag bañ ko tàmbalee di ko def ku ñëw di ko teelu te di te la ñuy wax ngeen ko jël na ngeen borom xam moo dégg ku xamutoon dara di fi ñëw di jël taatal li ñuy wax nga di ko déglu yaakaar naa bu ñu waxtaan bi jeex da nga am néew baccalauréat comme baccalauréat ñëw di fa teew di ko déglu di ko taatal di ko ba waxtaan bi jeex da nga am néew licence kon lii mooy université bi Sëriñ Tuubaa taaloon ca Mbàkke Kajoor sant maam ci baay mu di ko jàngale loolu mooy dox ba dëgg damay wax ne yoon wi murid bi am nañ ay gone yu ndaw yu ñu wane wane yoo xam ne bu ñu ko wane kenn dëkk am kóor gu baax ko ñu ne ma seen bopp yéen makke makke yu ndaw yi ndax kat ñu ñu ngi leen di xam ñu am nañuy dox xam nañu leen li Sëriñ Tuubaa waxoon ne bu ngeen demee ba gis ko ku ngeen topp dama leen seet topp leen sama jumaa ji ak sama xasida yi àgg nañ ci waa ji wax ma loolu ma ne kon naa xaar ba daayira bi ñëw ma ñëw tontu waa waxi waaju bi ci bis ba dese ba dem ne leen waaj ji fi jaaroon wax ne Sëriñ Tuubaa dafa ne dafa ne woon bu ngeen dem ba gistu leen ku ngeen war topp topp leen xasida yi ak jumaa ji tam ne waxtu woo jot na dama ne ma fekkee ne Sëriñ Tuubaa ko wax man du ma ko wet ndax xawma koo xam de waaye waxtu woo jotagu ba léegi ñu baax ngi fi ba léegi ñu tegu ci yoon ngi fi kon liggéey bi am na yoon liggéey bi tegu na ci yoon ñu ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp ñu ngi ndokkeel ñëpp ñi ñaan yëpp jàmm yàlla ñu ko teewal déwén yàlla de aju fay aju yëpp yàlla yàlla yàlla faj aju yi euh, bekkoor bi ñàkk ñàkk xam-xam bi yàlla na ko yàlla jële xam-xam rek am solo sëñ Kara kon lii mooy kàddu yoo xam ne maa ngi ko jëlee woon si Bassirou sant mbooloo mi di gërëm ñëpp sëñ bi ñu ngi lay doole sant bu baax jël ñaan yàlla sa taxawaay rafet wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ ci kaddu yi am solo yi nga xam ne moom la yëkkati te yëkkati ko ci turu sëriñ Abbas mi nga xam ne moo fi toog toogaayu borom Daaru Muxti tey te liggéey bi ñu koy def ci ndigalam maanaam ñu fàttali rek ne incha allah sëriñ Maxtar Mbacke moom sëriñ Mamour Massamba ak sëriñ Yadali Mbacke moom sëriñ Moudou Fatick xarit incha allah bu ñu doogee ba noppi rek incha allah ñoom tamit dinañ leen jox kaddu gi su ko defee ñu indi ay taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi waxtaane ndax euh, maanaam. liggéey bi ñëpp ci am ku bëggul lu baax lu nekk am nga ci yéene kon na xamaa naa ne ñun fi mu àggale seen yéen rek incha allah ni ko sëñ bi waxee léegi rek ñu sant mbooleem ñi nga xamante ne rek ñoo jàpp ci liggéey bi ba mu antoo nii surtout nag waa presse bi ndax bu ñu xoolee ñi nga xamante ne ñoo ciy jariñu suñu waxee mën nañu wax ne 90 pour cent yi presse bi ñooy ñi nga xamante ne ñoo tax ba ñu mën ci jàll mën mën cee jariñu muy ci internet bi ak ci rajo yi ak waa réseau bi ak ñi nga xamante ne ñoo mooy télévision yi te ñoom ñëpp bi ñu tàmbalee liggéey bi ba jamono ji ñuy wax ak yéen ñoo ko ñoom ñoo ko ànd ñu ñaan yàlla guddal seen fan te àggale seen i mébét ak seen i kon rek ni ñu ko waxee rek ñu ngi fi ak seeni Maxtaar Mbacke moom sëriñ Maam Masamba ñu ngi fi tamit ak sëriñ Adaari Mbacke moom sëriñ Moul Fati Xari ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk bëgg am taxaw seetlu rek bu gàtt boo xamante ne danga ko def ci lii nga xamante ne. moom la Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké doon waxtaane muy yoonu nit ak communication ak organisation kon li ñuy def rek mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Makhtar Mbacké moom Serigne Mamadou Massamba su ko defee mu andi taxaw seen lu gàtt ci li nga xamante ne moom la Serigne doon waxtaane. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi lazi mina talab ikhlaas sahyi wa muraafaati alam man yansuru quluba wa daraa'ili duuna lazi mina yakunu zaahiri ginnaaw ba ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala julli ci sallallahu alayhi wa di nuyu sëriñ Abdou Samad Mbàkke kilifa ak jataay bi di nuyu sëriñ Cheikh Abdul Ahad ak sëriñ yi daali Mbàkke ak di sant waa kuréel gi Al Wafa ci liggéey bu rafet bi nga xam ne bu ma juumul defe naa depuis 2007 bokk na ci li nga xam ne moo gën a soppi ci mbooleem waxtaan yi def ci koor ci Sénégal bokk na ci defe naa 2007 boobu tamit bokk na ci ci wàllu communication li ko gën a soppi ci diir bi ñu doon def màggalu daaru bokk na ci li gën a révolutionné lu jëm ci communication mu mel ne seriñ Cheikh Abdoul Ahad ni mu defee ni mu defee exposé bi mu def léegi dafa complet dama ciy ñëwaat tuuti ci ay point rek jëm ko dugal ko ci contexte moderne bi ñuy dund sëriñ Cheikh Abdou li mu def dafa am solo ndax daf ñoo wan dafa ñoo définir ne ndekete contenu bi ñu war a am ci suñu message maanaam ñun ci liñ suñu dëgërluwaay li mu war a doon mooy Seydina Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak diine lislaam mu mel ni dafa wax ne lu fi médias occidentaux yu bari bari ak lu les moyens de communication lu ñu bari bari dafa mel ne li ko war a ëmb li war a nekk ci suuf mooy ñun message bi nga xam ne dañ koy am sa message boobu mënul romb li nga xam ne moom la ñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indil ca loolu mi ngi ko jaarale woon ci alquranul karim mu mel ne ñun waa diine fi ñu war a dëgg suñ tànk suñ dee communiqué ak air moderne ak lu mën a am lu àddina mën a yàgg-yàgg dafa mel ne loolu mooy li nga xam ne mooy li sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam indi woon sa suñu su na cheikh ahmad bamba feeñalaat ko yeesalaat ko ci ñun mu mel ne tamit dafa wax li nga xam ne mooy domination occidentale ci média yi parce que booy xool àddina ci ñi nga xam ne dañuy faral di xool télévision yi daanaka ñeent la wala lu ma ëpp matul sax juróom boo xool CNN la Fox News Al Jazeera ak France 24 ak Euronews daanaka boo xoolee àddina bépp loolu moo ko dominé ci ay média ca kenn ku nekk ci média yooyu tamit boo xoolee am na yeneen euh, moyen de communication yoo xam ne électronique la nga xam ne daf koy jëfandikoo nga xam ne boo xoolee daanaka àddina bi ñi fi gën a ñi fi gën a euh, boo dee xool 70 pour cent satellite yi ñi ko moom daanaka boo xoolee kenn la muy kii moom Fox News nga xam ne ca kooku boo xoolee Al Arabia ak fenn fu ci nekk am na fa ay part yoo xam ne mooy définir message ba fay jaar mel na sëñ Cheikh Abdou wax na ko léegi. dañuy jël seeni message di ko codé di ko jaarale ci ay film ak di ko jaarale feneen boo xoolee ñi moom télévision yooyu ak ñi moom satellite yooyu ñoo moom studio yi nga xam ne ñooy defar ay film nga xam ne kon monopole benn nit a ko moom waaye lim jiital moo am solo mooy lu loolu bari bari bari daf ñoo wax ne suñ message ak fi ñu war a dëgg suñu tànk ba léegi benn lay doon mooy li ñu sallallahu alayhi wa sallam indi woon ca loolu waruñu ko sous-estimer benn yoon ndax ku nekk xam ne ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee lii daanaka boo koy xool sax sa xel xel mënu koo nangu bi mu fi jógee ci lumatul ñaar fukki at nekk fi ak saxaabaam yu baax yooyu ñu nekkoon nga xam ne bil makkatal mukarram lañ nekkoon ñu leen doon jàppe ay sàmmkat ba mujj ñu dem Madina diggante bi mu fi nekk dem nañ ba ba jël empire perse nga xam ne empire la boo xam ne amoon na mille en de civilisation nga xam ne bi fi sallallahu alayhi wa sallam njëkkee yónnee ab lettre di wax di wax euh, euh, Kisra di ko wax message bi. dafa xotti lettre bi yonent bi ne ko sama sama sama yàlla ak sama borom dina xotti dina xotti sa euh, sa royaume boobu ni nga xottee lii kon loolu dégguñu ci lu mat sax ñaar fukki at Khalid ibn Walid dugg Perse kon loolu ca ca booba booba message bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon digtal sahaaba yi ak bi mu fi jógee tamit ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko wuutu mooy Seydina Abubakar Seydina Omar Seydina Aliyu ak Seydina Ousmane kenn ku ci nekk li nga doon digtal sahaaba yi ñu ciy doxe boobu ñi ngi doon dem di nekk ak contact yeneen civilisation muy civilisation moo xam perse la wala moo xam euh, moo xam civilisation byzantin la mu doon empire byzantin boo xuy sara lu lu ci nekk am na nu ñu doon comporté woon noo xam ne loolu mënalu leen woon dara kon li sëñ Cheikh Abdou wax defe naa mooy li ñu war a njëkk def mooy fexe ba définir definir message boobu ba xam ba xam message boobu ñu war a porté lan lay doon bu ñu xamee contenu message boobu ba pare ca loolu Cheikh naa Cheikh Ahmadou définir nañu ko léegi sëriñ Cheikh Abdou delluwaat dellu siwaat na ci nee na amul benn message wala benn kilifteef bu war a passé bu war a bu gën a am importance euh, suñu diine lislaam ji ca loolu defe naa ne léegi wax na ko ne sayxuna euh, seexul xadim daje bi mu dajee woon ak Lat ca loolu boo ko xoolee dëgg-dëgg li ko waraloon moo doon défendre diine moo doon moo doon moo doon Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh ñu koy wax euh, Cheikh Ahmad Ba mi nga xamante ne bi sa Samba Sadio moo dajee woon ak tubaab yi ñu comploté am ñeen ñun compétiteur dal ci kawam loolu yàggoon na naqari Serigne Touba lool di ba ba muy nekk Mbacke Bawol ba mu amee occasion dajeeg ñoom nga xam ne loola lam fa waxoon ba léegi mooy position bi nga xam ne ci la ñu war a taxaw kon ak lu communication bari bari ak lu message yi ak lu lu lu moyen de communication yi bari bari bu ñu définiree message boobu xam ni ñu koy jàngale xale yi xam message bi lan la war a doon ak fu ñu war a taxaw ak njàngaleem Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne. Euh, seexul xadim mooy wuutalam jàngal ñu message boobu bu ñu xamee contenu message boobu ba pare message boobu dina mën a nekk bu officiel dana mën a nekk boo xam ne tamit euh, euh, yóbbuwaat ko ci média yi day yomb loolu defe naa lu am solo la sàng wax na tamit ne lu mel ne daara yi ak daayira yi lu am solo la ndax dafa am bindkat bu mag bu mas a wax ne defi communication li tax yoonu murit fu mu mën a toll défi communication défi moderne yi lu baree bari du ko jaaxal mooy dañoo am benn centre de décision ak am foo xamante ni biit muy Touba ak am ay dëkk yoo xamante ni biit ñoo wër Touba nga xam ne noonu la ko sëñ bi organisé woon kenn ku ci nekk ak foo mën a dem tamit daanaka taxawaay boobu nga fay am. nga xam ne mooy ki ne ki nekk Amérique wala ki nekk Italie wala ki nekk fu mu mën a nekk fu mu toll fu nekk message bi ñu ko jàngale woon fii ak yar bi ko yaroon fii moom lay yóbbu foofu kon defe naa loolu. Euh, lu am solo la ñaareel bi rax ci dolli tamit mooy boo xoolee moyen de communication ak yoonu murid ni ñu ko adopté defe naa ci diggante lu matul juróomi at am nañ fi lu man ñetti télévision yoo xam ne boo xoolee télévision murid lañ am nañ fi Touba TV nga xam ne satellite la tàmbalee woon am fi Lamp Fall am fi Al Mouridiyyah boo xoolee tamit euh, noo de domaine touba point com nga xam ne dañ ko doon xëccoo ak ay américains pour wax la ne xam nañ euh, enjeu wu communication nga xam ne daj nañ ci lu baree bari ba ay murid ñoo mujj jël xaalis bu bare bari fay ko ci ngir mën a téye nooru domaine boobu. kon defe naa li des comme li sëñ Cheikh Abdou wax rek mooy di euh, ñu définir message bi ba xam message boobu lan la war a doon ca idée bi ma ci am mooy message boobu mënut a passé. li Sëriñ Tuubaa daan wax naan tamasaktu bi hablil matin murattilan wa bil xurwatil wusxaalati hiya nooru mooy alquranul karim ak digley sallallahu alayhi wa sallam loolu defe naa ne suñ ko suñ ko suñ ko dëgër laa waaroo fu ñu dem fu nekk dinañ mën a jàmbarloo moom li ma ci point bi mu mujj bi ma ciy mujj wax mooy li sëriñ li sëriñ bi wax léegi mooy communication bu officielle boo xamante ne bii fu njëkkati ko ñu xam ne communication yoon wi la defe naa loolu lu am solo la ndax euh, li mu wax léegi communication ñi ciy làqutu di def ay mbir dafa bari xam nga tey jii nit bu duggee ci kër kilifa daal di génn nga xam ne euh, kilifa moom bu amee gan wat wàccuwaay bi mu koy jox ak teral gi mu koy jox nga xam ne mën naa wax ak moom loo xam ne privé la wala wax ak moom loo xam ne ngir jox ko ab wàccuwaayam la bu génnee moom na muy na muy crypté message bi ak na mu koy waxee mën naa bañ a doon benn bu ko defee bu dee lu mel noon loo lu officiel loo xam ne fu lu mel noon jóge lee tamit jóg pour waxaat ci kawam day am solo ndax bépp communication bu ciy génn wërta nekk benn communication boo xam ne ku ko xool boo boo ko dendaleeg jàngaleem Seexuna Seex Ahmad Bamba wala boo ko jàngalee njàngaleem lislaam da cay génn te lépp loo xamante ne bi jógul jëm ci lislaam kàddu yoon wi mën na caa bañ a jóg mën na caa bañ a am yàq mën na caa bañ a am defar kon defe naa lu officiel lu mel noonu euh, mën nañoo dimbale bu baax a baax a baax kon xam naa ne gannaaw waxtu wi dafa xaw a gàtt rek fii lañ ci yemale ñi ngi santaat bu baax baax waa Al Wafa ak mbooleem comité d'organisation bi assalaamu ala man tabia أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وعلى كل حاله ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ziar kilifa dëkk bi muy Serigne Abbas Mbacké ñaan yàlla yàggal ko fi di jël ziar bi di ko teg ci loxol sëriñ bu Samad Mbakke mi ñu ngi sant bu baax di sant mu muassasa bi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne taxawal nañ ko depuis des années moo am solo lool ba àdduna bi yépp di leen ci roy ñu leen di gërëm bu baax ci bi noonu dalale tey jii ñu def ay taxaw seetlu rek yu néew ndax bari woon na sax yuñ ci jëloon waaye waxtu yu ko matewut ñu ngi nuyu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké suñ Cheikh Abdou ñu ngi lay nuyu bu baax di wax ne teewlu nañ waxtaan bi bu baax am na solo lool fi nga tàmbali ci communication communication moom mooy doxal àdduna ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yëf ya ñoree xom ba war a tàbbi alquran dafa ñëw ne ko fasda' bimaa tu'maru wa a'rid anil mushrikiin bérélal leeralal taxawal nag tey nga génn yëf yi mu leer nañ ñu xam ne tey ñor na xom foofe nga tàmbalee loolooy communication moo tax itam ba yëf ya ñoree ca Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ca Mbàkke Kajoor xom mu taxaw def xutbaam bu am solo boobee muy ala man sahiba li taalim alxuraan ji boobee mu taxawee di wax ne tey kër gi doonatul kërug jàngale alxuraan kese mooy waman araat na maa araat naa fal yasir bi sayrina wal yaqum bi am amrina keroog mu waxee nag képp koo xam ne jàng fi indi woon tey doonatuma sëriñ buy jàngale kese waaye koo xam ne li ma bëgg bëgg nga ko ñëwal ñu dox ci dox te ngay wéy ci ndigal kon loole communication la ba mu ko waxee ca la yoonu murit dal di taxaw mu wax sax ne yonent bi sallallahu dikk na ci moom tuñonteeg moom ci lu dul gént muy saafaani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rabbi asxaabaka bil himmati wala bi darsi faxat wa rabbi kulla waahidin minhu bi ma yaliqu bihi na ngay yor sa nit ñi ci himma te bu yem ci di leen jàngal kese faxat nag am na ñu wax ne mu nga ca texte ba am ñu ne nekku ca waaye bari na ay wax waaye wa rabbi kulli bi minhu bimaa yaliqu bihi yar leen ci kenn ku ne li yell ci moom loolu mooy dox ba tey mooy communication kon yoon yoonu murid sosu na ci loola ki mën a julli di julli ki mën a jàng di jàng ki mën a taxan di taxan ki mën a liggéey di liggéey ndax wa rabbi kulli waahidin minhu bimaa yaliqu bihi kenn ku nekk li yàlla ci yow ci yoon wi rek yaa ngay dox ca loola ca communiqué boobu mu communiqué woon ak nit ñi mooy kenub yoonu murit ci lañuy dox ba tey kon loole mooy li nga leeral ci xaaluli irkan ji ndax booba bëggoon nañ ko yenu yóbbu ko ci Lat mu jeng ngir di atteel baayam atte ba mu daan atteel Lat Joor ak di ko jàngale ko jàngaleel mu dellu si ñëw jël place booba mu xam leen ni leen man sama loxo duma ko tàllal kenn ku dul yàlla suñ borom subhanahu wa taala kon loolu lu leer la foofu euh, ñu ñëw nag ci jamono ji ñu tolloo ndax waroon naa gudd lool waaye dafa xat communication ci yoonu murit euh, yaakaar naa suñ la ko joxee pour nga war a défendre point boobu jox nañ la loo xam benn jàngal nañ la ko ñaareel ba itam yaa ngi koy pratiquer ndax lu jëm ci comité d'organisation màggal Tuubaa bi kenn ku ne xam ne rôle yi nga ciy yore lu jëm ci sa kër muy laylatul xadr danaay dox ci loolu waaye fu ma teg sama tànk bu ma ñëw foo teggi sa tànk bu ma ñëw boo ko fa teggee ñu ne ma sëñ Cheikh Abdou tegoon na ko fa conséquences yi ci nekk ak jafe-jafe yi ak manipulation bi ñu média bi di manipuler di ko manipuler yoonu murit ak doxin yi ñu ciy dox loolu yaakaar naa yow xam nga ko bu baax a baax foofu nag ni ko sëñ Maxtaar maa koy nuyu bu baax waxee duma ci indi ay point damay wax ne solution war nañoo fexe mu am ci solution ndax kenn ku ne xam na ne yoonu murit yoon wu am taxawaay la yoon am doole la te itam luñ bëgg a def lu ne mën nañ koo def yaakaar naa li ñuy dajale ci xaalis ak li ñuy ñàkk ci xaalis ci yeneen ci organes yi ci médias yi di ko di leen ko suqulee te am ci yoo xam ni taxawaluñ diine taxawaluñ lislaam te nu leen dox neex la ñuy doxee ci yoonu murit te li ci gën a doon danger nag wax nga ko mooy dañuy fekk lu dul dara ñu communiquer ko yëkkati ko bañ defee ne ginnaaw Sëriñ Tuubaa looloo ci topp te loola du doon dara fekk luy dara ku war a wax ku am xam-xam ku ñëpp di déglu ku ñëpp di xaar ñu nëbb ko duñ ko may mukk mu wax wala su bëggee wax ñu ne ko fukki minutes yu nekk yaa ngi fay ñetti minutes yu nekk yaa ngi fay fukki junne kilifa guy jàng alxuraan am xam-xam di jaamu yàlla nga bëgg saa bu waxee ñetti minutes yu ne nga fay loo ko fukki junni boobaa kooku amul fu mu waxee te ñooñu lu tax ñuy dem ci ñoom di fay ñetti minutes fukki junne xëy na dañ leen topp ku bëgg ku bëgg mbir leer mbir feeñ soo demee ci ñoom mu feeñ kon am nañ popularité ñu ngi leen di seetaan ñu ngi leen di déglu mais ñun nañ ko am tey naka lañ waxoon ne rajo sàngam wala télé sàngam yoonu murit a ko moom waxuma nag ku bokk ci yoonu murit sos ko ngir ab liggéeyam déedéet loo xam ne ni nu bokkee jumaa ji noonu lañ koy bokkee boobaa yoonu murit contrôlé ko lu jëm ci wàllu diine lu jëm ci wàllu muridisme lu ne ñu dem doxi ko foofa boobaa yaakaar naa doole yi ñu am léegi ñu am ko ñu taxawal lislaam taxawal njàng leen sëriñ bi ak liggéeyu sëriñ bi te duñ leen soxlaati ndax boo xoolee ci for rek lañ nekk ñu ci bari te ñoo ñooñu gën a may doole fo mi ci àdduna ñooñu ñoo ëpp doole yaakaar naa sëñ Maxtaar ni ñu ko waxee léegi ñeenti organes yi gën a mag ci àdduna bi yaakaar naa bi ko war a juróomeel Touba rek la war a dëkk te loolu suñ ci doxee war naa mën a nekk ñu tasaare ci message yi Serigne Touba sama Bamba tasaare ci am njàngaleem ba tax li ñu war a def lépp ñu def ko beneen bi may jeexalee nag mooy Serigne bi li nga wax ci yoon wi ci ñi ñuy fal li leen liggéey loo xam nga. PODC nga waxoon planification organisation direction contrôle loolu texte bi ma njëkkoon a wax rek bi ko sëriñ bi waxee rek moom moo leeraloon loolu xam nga war a bi ko lu waaxee di minhu bi maa yëlëfu bihi moom organisation la asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dar si faxat loolu dugg na ci planification dugg na ci organisation kon ci jamono jii ñu toll yi ñuy organiser te yoon wi moom ko bokk na ci li ñuy fàtte mooy ñi jiitu ñu di leen liggéey loolu dañ leen dul soppi mukk ab liggéey nag saa bu amee ñu jiitu ñoo xam ne duñ leen soppi boobaa day mel ni xam-xam benn rekk la wala ñenn rekk la boobaa lu jëm ci daayira yi organisation yi lu mu ci mën doon war na ñu jiitu ñu ne bu ñu jiitoo ci at mi bu at ma ca desee ñu seet ñeneen di def réforme boobaa lu bari dina dox te danañ xam kenn ku ne lim man ndax soo yoree mbir man ko lool ñu dem ba mu yàgg ñu jël ko ci yow jox ko sab nawle su ko mënul dinañ xam ne mënoon nga su ko defee loolu war nañ ciy dox bu baax boo li ci gën a am solo sax mooy lu mel ne daayira yi koo xam ne nee nañ la yaa fi nekk rek yaay jëwrin ji rek boobaa mooy yaay seex bi doonatoo liggéey dangay ngay liggéeyloo nit ñi doonatoo xalaat da xalaat loo nit ñi te lu ñu def jox la te luñ la jox nga def ci sa poos boobaa nag di diir mbagg say kilifa yàlla fi tegoon su ko defee boobaa loolu lu am solo la folli faaw muy am ak contrôle ñun nag sunu yoon amul contrôle buñ ne laa yaay kilifa gi wala yaay jëwriñ ji wala yaay nangam boobaa yaay denc xaalis bi noonu la neex def doo toog mukk ni nii laa ko def te kenn du ne la leen la joxoon ana noo ko def boobaa loolu nag ay revendication lay waral yoo xam ne day tas mbooloo kon nag ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm ñu ngi sant bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aoudu billahi min ashaytaani arrajim bismillahi arrahmaani arrahim euh, ngir gàttal euh, sama taxawaay du taxawaayu euh, taxaw seetlu taxaw barkeelu lay doon incha allah Serigne Cheikh Abdou wax na ci communication ak i njariñam wax tam ay communication yu Serigne bi defoon yu décisif lu mel ne Mbàkke Kajoor ja loolu du jar ma di ci dellusi fi ma bëgg gën a taxaw moo di bi mu waxee ci njariñul communication wax na itam ci inconvénients yi wax ne am na ay lor yu bari ma ne lor yu bari yooyu itam yàlla dogal na yoonu murid wi jànkonte ci ak lool foogu ma ne euh, euh, jafe-jafe mën na koo gën a rëy la alxuraan di wax ne wa zulzilu zilzalan shadida rumeur indi na ko ci yoonu murit bi moo di kañ ba sëriñ Touba dem ci demee ci géej gi rumeur tasaara ci àdduna si wax ne sëriñ bi génn na àdduna loolu moom yaakaar naa ne wa zulzilu zilzalan shadidan dal na murit bi sun borom def laata sëriñ Tuubaa di dem ci géej gi ay at yu yàgg yàgg yàgg defoon na communication bata lu bàyyi ko ci moom jëm ci soxna su baax su sant Jóob xamal ko lool ba mu ko ko xamalee toog nañ diir bu yàgg yàgg yàgg sëriñ bi door dem ci géej gi sëriñ bi toog ci géej gi ab diir bu yàgg rumeur bii door a am te kenn yëgul woon loola kon soxna sa denc na xibaar bi kon yaakaar naa ne itam bokk na ci njëriñul communication du caagee loo xam wax du caagee ne foo foo fu ne nga mën ko faa waxe loo nga mën ko faa waxe bokk na ci jafe communication yi nga xam dana jànkoote moom léegi kon yaakaar naa ne loolee sëriñ bi dénkoon moom rek a ko xamoon waaye ba nga xamee na nit ñi jullit yëpp àgg na ci li muy wax ne ba zulzilu zilzalan shadidan booba denc ko dara jëru ko ndax bu ko dencoon daanaka adduna mm, tukki foofu la ko génne ba mu ko génnee génn gi tax na ba delloo si jullit yi delloo si ñëpp li bi sabbita bihi fu'adaka jooju suñu borom di wax suñu yante bi ci alxuraan mel na ni tasbiit na jullit yëpp yëpp yëpp loolu laa bëggoon dolli ci yëf yi yàlla na ko suñu borom fayal asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala eh, bi ñu yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa noo ngi yeesal suñuy nuyoo ak suñuy ziyaara di ko tàmbalee ci sëriñ Cheikh Sidil Maxtar di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ko sant bu baax a baax ñi ngi sant itam sëriñ Abbas bi nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Ibrahima Fati ci taxawaayam bu rafet di yaatal cant gi ci mboolem jàppatu borom Daaru Muxti gépp ndax liggéey bi nga xam ne moom la mu assasul wafa di def ñoom lañ koy defal kon kaddu yi du dara lu may kaddu yi cant ak ngërëm yoo xam ne dama koy wax ci turu mu assasa bi di ko tàmbalee rek ci di wax wax ji sayidna Shuayb bu waxoon na in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi mu assasatu wafa Euh, ku ne xam na ne li ko tax a jóg mooy tasaare xam-xam euh, ak lépp loo xam ne caaday lislaam la ci loolu nag euh, mbooloo bu bari wuyu ko ci ñépp ñi nga xam ne liggéeyal lislaam ñor na leen ñu jàpp ci bu baax a baax kon ngir bañ a dañuy yëkkati ay cant rek tàmbale ko ci mboolem ñi nga xam ne toog nañ ci jataay bi tasaare fi xam-xam xëy na lu ñu dugg ci lim bi waaye eh, keroog bi ñu tàmbalee ci bis bu njëkk bi ci weeru koor yi ba tey jii yàlla dogal na sax ki ko ubbi woon mi ngi fi muy Sëriñ Xalil ak Cheikh Abdoulaye mi nga xam ne moom moo ko daj tey ak ñu nekk ci diggante bi yépp ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan sa borom mu gën a yàggal seen taxawaay eh, yàgg yàlla nañu suñu borom fay leen ko waaye ku ne xam ne tasaare xam-xam bu ñu ko bëggee def faaw moom ay jumtukaay ak ay jotlikukaay yoo xam ne ci lay jaar moo tax faaw sant benn par benn ñi nga xam ne ñoo doon jot li waxtaan yi ba ñépp mën koo jot tàmbalee ci rajo bi nekk ci dëkk bi di Darou Moukhty FM Euh, nga xam ne waxtaan wi ci bu set koy def direct ñëpp di ko mën a dégg ak rajo bu mel ni Touba Ñaaxeen FM nga xam ne moom it direct la koy def ak euh, rajo bu ñuy wax Bourgoul FM nekk fële ci Kébémer ñoom dañ doon def waxtaan yi direct ñëpp di ko mën di déglu naka noonu mbooleem rajo yi nekk diggante tuubaa ak Daaru Moxti muy Benno FM muy RFM muy Sud FM muy Touba Mbacké FM moom ñuy beral ak cant ki nga xam ne mooy ku ko jiite di sëriñ Omar Ñing ndax wax dëgg yàlla wate na yitte yu bari yoo xam ne am na ko ci danay woote di wax ne waxtaan mu ngi jàll wala mu ñuy bind ay message bi FM Lamp Fall FM Moubarak FM di rajo bu nekk fële ci njaareem naka noonu am na ay site internet yoo xam ne eh, dañuy jàllale waxtaan wi ñu mën koo déglu ci kàddu man koo seetaan bokk na ca Touba info Touba vision al azhar touba point com Mouride TV Bawol Média Xasida online Bichri TV yooyu yëpp dañoo nekkoon ay sites yoo xam ne ñoom it ñu ngi doon jàllale waxtaan wi Lamp Fall TV itam Lamp Fall bu Dakar ak Touba TV ñu ci ñuy jaarale cant ak ngërëm yi ci sëñ Modou Mokhtar mi nekk fii euh, mu santal ñu leen bu baax a baax moom sax bu ñu tegee cant gi ci loxoom rek mel na ne yegg na fa mu jëm ak télévision bu mel ne Diaspora TV moom itam mi ngi doon jàllale waxtaan wi euh, naka noonu mboolem réseau yi nekk Touba te mën nañ koo teg ci tey ki leen fi euh, teewal sëñ Dame Digal ndax ñoom itam mi ngi doon jàllale waxtaan bi ba ñëpp mën koo jot ñu fàttali rek ne Al ab jaamia la boo xam ne am na ay banqaas naka noonu itam al euh, al ci bu sëriñ Abdou Aziz majalis nga xam ne moom itamit liggéey bi muy def ci euh, lislaam ak yoonu murit ñëpp teg nañ seen bët ñu ngi leen di beral cant bu baax a baax ñuy fàttali ne Al Wafa jaamia la boo xam ne am na ay banqaas Euh, lu ci mel ne daarul mën naan gii kooku sëñ Cheikh Awa Balla ñoom itam waxtaan wi dañ koy amal foofa te penc mooma di penc mi rek naka noonu daarul mën naan gee ci Touba ñuy beral ay cant ak ngërëm euh, di ko jëmee ci El Hadj Maam Cerno ak sëriñ Mbacke moom sëñ Abdourahmane ak euh, ngir seen njaboot taxawaay bi ñuy taxaw ci jëmmal waxtaan yi foofu ci ñaari dëkk yooyu nga xam ne euh, ñoo dëkk bii yépp benn la kon ñu ngi leen di sant bu baax seeni délégation ñu ngi ci euh, ñu ngi jataay bi kon ñuy sant bu baax suñu kilifa yi bopp yi nga xam ne ñu ngi jataay bi buñ tegee cant bi ngërëm gi ci loxob sëñ Abdou Samad mel na ni sant nañ ñëpp di rafetlu wax dëgg yàlla taxawaay di sant mboolem ñi nga xam ne ñooy ñu dëkk fii ci barab bi daan waxtaan wi ak ñi koy teewlu fuñ fuñ ko mën di teewlu ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan sunu borom may ñu ñu fekk ko ay yu baree bari ci barkeb Sëriñ Tuuba am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu